fa innaka laa tusmicu almawta wala tusmicu summa adduaa ida wallaw mudbiriin suñu boroom di wax ci juróom fukk laaya beeg ñaar mu ne fa innaka yow rasuulullah sallallahu alayhi wasallama laa tusmicu almawta doo dégguloo ñi nga xam ne dañoo deedee wala tusmicu te doo dégguloo assumma ki nga xam ne dafa tëx adduaa a woote gi ki nga xam ne dafa tëx moom manoo fexe ba mu dégg woote buñ koy woo ida wallaw rawatina bu dee dafa dummóoyu ñoom dañoo wooy tux boobu aji tux boo bale dañoo dummóoyu mudbirina wane seen gannaaw yi seen doq ya dem seen yoon wama anta te yow nekkoo rasulullah sallallahu alayhi wasallama bi haadil umi yi nekk koo xam ne yaay gind ki nga xamante ne nii silmaxala mooy an dalaalatihim ci cànkute giñ ne in tusmi'u yow doo dégguloo illaa ludul man yu'minu bi ayatina doo déggloo lu dul ñi nga xamante ne nii ñoo gëm suñu laaya yi fahum te ñoom muslimuuna pare nañ ngir wommatu nekk ñoo xam ne dañoo woon matu ci sama laaya yi daal di may gëm lii suñu boroom lan lay wax mooy ñi nga xam ne fa innaka la tusmi'ul mawta doo déggloo ñi nga xam ne seen xol yi dafa dee xam nga laay bu mel nii gisoon nañu ko ba waxoon ni li nga xam ne moom la diggante sayyidatu Aïsha ak ñeneen ñi ci ghazwatu Badrin la xewoon Badar la yonente bi alayhi salaatu wassalaam doon wax ñañ sànni woon ca mbalkama loolu gisoon nañ ko moo tax duñu ci taxawaat sii loolu lay wax fa innaka la tusmi'ul mawta ñi nga xam ne seen xol yi dafa dee doo fexe ba dégguloo leen nunu alquran de wala tusmi'us summa comme que ñoom ak ñu seen nopp yi sañu am ay tëx ñoo yem mooy alxuraan ji ngi leen di wax daa mel ni du dugg ci seen nopp yi yow ba pare rek rawatina dañuy wane gannaaw booy wax sax alxuraan ñu mer wan la gannaaw dem ñoo ñu manoo fexe ba ñu dégg wa maa anta ta nekkoo di haadi di gindi alomya ki nga xamante ne nii borom bi moo muur bëtu xolam kooku an dalaalati ci cànkute gu ñu ne borom bi muur xolam yow manoo ci dara loolu ndax mooy hidaayatu tawfiq ngër mooy gindi gi nga xam ne mooy tax nit ki nangu li borom bi wàcce loolu ci loxoy borom bi na ne in tusmi'u yow daal ki nga mën a wax wax ja di ko jariñ borom bi def ne moo koy jariñ mooy ñëgëm yorom bi bi aayaatinaa ci suñu laaya yii foohum te ñoom muslimuuna nekk yooyu jullit dañoo wommatu mu ne allahu borom bi alladi mooy ki nga xam ne xalaqakum moo leen bind yéen nit ñépp min danfin ci ñaat li nga xamante ne mooy faiblesse moo leen bind ci néew doole ci man yu boo xam ne dafa néew dafa nekk lu faible waaye it da leen a bind bi ngeen juddoo ngeen nekk ay liir nekk ay gone ñoo xam ne da ngeen a néew doole summa ginnaaw gi la mu def min ba'di da'fin ginnaaw néew doole jooju bi ngeen nee gone lu ngeen def rek dañ leen koo defal quwwatan mu defal leen kattan bu ngeen nekkee majeur nekk ay mag nekk ñoo xam ne yéen a mënal seen bopp boroom di defal leen li nga xamante ne nii mooy kattan summa ginnaaw gi bu yokkee seenu fan ngeen nar a yàgg ci kaw suuf jaala mu def ba'di quwwatin naaw doole googu boo nekkee sa duggu doole dafan boo continuer di dund moom te deewoo borom bi daal di def li nga xamante ne mooy ak néew doole ñëwaat fekkaat la dee waaye mooy nga commencé nag sa tànk yi di ruux ya nga mënoon a yëkkati boo jógati sa li di bañ sa yëpp di bañ wax shay ba après nag mu def ngeen nekk ay ay ay ay màgget yoo xamante ne nii da ngeen di dem ba daanaka jóg sax dootu ngeen ko man suñu boroom nag ne yaxluqu ma yasha boroom bi mooy bind lu ko soob wa huwa ta moom al alimu mooy aji xamaakoon bi alqadiiru mooy ki am kàttan ci lépp mooy nii rek la nit ñi moom lii la de boroom bi mooy loolu la ay étape rek la bun naa comme la mu waxoon wat naa ne di ngeen yéeg tabaxan jaar ci ay tabax ay ay ay étape man tabaxin jaar ci ay étape mu ne wa yow ma kon bés mi nga xam ne taqumu saatu la saa di taxaw si yuqsimul na cëy bu keroogee dina waat dina waat la mu mën a waat yépp al mujrimuuna way jomb ñaa jaamu ña lan la ñuy waat naan maa labisu ghayra sa'a naan borom bi waat nañ ci borom bi ñu ngi lay waatal këne àddina bii saxuñu fi même loo xam ne benn waxtu sax defuñu ko ci kaw suuf waaye bànneel yañ ne woon defuñu fi sax lu mat su loo xam ne lu mat benn waxtu la de kadhalika suñu borom ne naka noonee kaanu nii ñu ñëwee ba fii ci allaaxira bi waat naan ne ñoom ñoom àddina defuñu fa woon lu mat waxtu waaye bàmmeel yi defuñu fa woon lu mat waxtu mu ne kadhalika xam nga loolu demewul noonu kadhalika waaye na ko noonee kaanu lañ nekkoon ci kaw suuf yu fakuu na doon expliquer doon wax yoo xam ne amul mooy du seen mooy seen aadala la yàgg nañoo wax lu amul mooy ne yow nga dund ci kaw suuf def fay at yu bari caay-caay gu ne nga def fa jaay fi ne yaa moom nit ñi di toroxal nit ñi di leen mbugal di def lu ne nekk di def sa mbon ba faatu nga ne man defuma fi sax lu mat leen benn waxtu dem ci bàmmeel yi daanaka la nekk ci bàmmeel yi fuuf li nga dund nga ñëw ne defuma fi benn waxtu suñu borom ne nag na ko noonu nag lañ woon rek di wax loo xamante ne nii demewul noonu wa qaala alladina kafaru wa qaala alladina utul ilma ba ñuy wax loolu ñoom yéeféer yi wa qaala mu tontu leen wax leen alladina ña nga xam ne utul ma ñoom la borom bi jox xam-xam am ñu ne mooy malaaka yi am ñu ne mooy bu ñu nga xam ne mooy woy ngëm yàlla yi wal iimaana ak ngëm yàlla wax leen laqad labistum ne leen u oh, oh, oh, ngeen ne benn ku ngeen def déedéet laqad dëgg-dëgg labistum yéen sax ngeen fii kitaabillaahi ci dégalub yàlla bi nga xam ne déxalu yàlla bi mu leen defaloon fii bindaloon leen ko ca lawhul mahfuz mu leer ni lii ngeen di def ci kaw suuf loolu def ngeen ci li nga xamante ni mooy loolu lële dogalub yàlla boo bële ak li nga xamante ni moom la bindoon ne di ngeen ko def ilaa yawmil ba'th yi ba bés bi nga xam ne ci lañ leen di dekkil fa haada bu ngeen yëgul nag la ngeen doon weddi dinaa bésub dekki ba bés bañ leen di yebal mooy fa haada lii nag ngeen dekk fii yawmul ba'th yi mooy bésub dekki bi di waaye li am ba des mooy yéen ñi yéeféer yii kuntum da ngeen a nekkoon ca kaw suuf laa taalamuuna xamu ngeen woon dara ta buñ leen doon wax du ngeen ko nangoo dégg fa may idin suñu boroom ne bu koroogee laa yan faw du jariñ alladina zalamu gaa yi nga xam ne ñoo tooñoon seen bopp bokkaalekat ya ma'ziratuhum seen ngànt ya ñuy joxe ngir borom bi jéggal leen ëllëg loolu seen seen seen ngànt yooyu borom bi du ci nangu dara walaa hum ta du leen jariñ dara walaa hum ta déet ñoom yustanta bu ñu leen leen di wax dellu leen bu ko defee ngeen ut fa ngërëmu borom bi doolu du mën a ne de mu ne walaqad darabna linnaasi mu ne wala qad dëgg-dëgg darab naa sadd nañu ñun borom bi tabaaraka wa taala linnaasi ñeel nit ñi fii haadal qur'aani ci alqur'aan ji min kulli masalin ci bépp misaal boo xam ne war naa tax ñun man maa gëm rek def naa ko ci alxuraan de wala in jitahum mu ne waaye nag dafa am façon yéeféer yoo xam ne man borom bi maa def ne ñoom moom du ñu gëm ak lu mën a ñëw moo tax mu ne wala in jitahum te gis nga yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gis nga boo bi aayatin ci laayam mandarga boo xam ne day wane sama kàttan sama sañ sama sama man-man li tax ñu war maa jaamu man dong lan la ñuy wax la yaqulan na wat naa ne dina dinañu wax al ñan ñooy wax alladina kafaru ñi nga xam ne ñoo suul jëf te weddi borom bi tabaraka wa taala in antum naan yéen daal nekku ngeen illaa mubtiluuna lu dul ñoo xam ne da ngeen di neenal kese mooy ne yéen daal ay ay boroomi neen ngeen mooy lii nga indi yow ak yow ñi la gëm alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhu nekku ngeen dul ci caaxaan ak i neen kadaalika suñu borom ne naka noonee yatba'u la borom bi kaste la yatba'u laahu la boroom bi kaste la qulubi alladhina la ya'lamun ci xolu ñi nga xamante ne nii xamuñu dara te duñu gëm boroom bee def ne dafa am façon yéefér yoo xam ne moom moom moom waaraate mënu leen a dugg ak preuve boo leen indil laaya boo leen mën a indil loolu borom bi moo kaste li nga xam ne mooy seen xol yi suñu borom nag ne rasulullah di tëj saar bi muy laay bu mujj bu mu a ko kon fasbir sàlla sallallahu alayhi wa sallam fasbir yow muñal ci li ma la digal nekk ci rek waaye fasbir muñal ci weddi gi ñu lay weddeeg wax yu ñaaw yi lay wax inna wa'dallahi te nga yëg ne mooy yokkal yëg te xam ne lii du deñ yow jullit bi yow it muñal ci li nga ne mooy yéefér yi di la weddi di la wax lu ne waaye woo muñal nekkal ci diine ji bu la ci jógeloo de fasbir muñal inna wa'dallahi te nga xam ne digub yàlla haqqun wallahi dëgg la dee de wala yastaxifannaka te bu mu la rëngi-rëngee waaye it bum mu fexe ba jàpp ne yow li nga nekk du noonu fexe laa convaincre fexe di la def loo naan la lii newoo ci di doy loo di doy dal sam xel naan la li ngeen nekk xam ngeen ne lii nan la mën a amee nit ñi bu ñu dundee bu ñu deewee nan la ñuy dekki topp la di la wax yooyu ba li nga xam ne ci ngay génn ci li nga nekk mu ne mukk loolu na nga muñ ci loolu de te bum la bum la def loo noonu fexe ba di la rëngi-rëngee di la doy la doya dalal sam xel ak tamit di la jéem a convaincre ci seen preuve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 rabbil alamin